mooy xadis bi nga xam ne imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhim moom moo ko solo mu jaar ci yoonu Hushaym moom mu jële ko ci Humayd Humayd jële ko ci Seydina imaam al-Hasan al-Basri radiyallahu anil jamii mu ne haddathanaa Samura qaala mu ne se Samura di moo ñu nettali ibnu Jundub qaala nee na ah, mu ne imaam alxasan dane qaala jaa rajulun ah, dane dafa am benn waay bu ñëw fa qaala mu ne inna abdan lahu abaq abiq dafa am benn jaam boo xam ne dafa fugitif dafa daw dafa rëcc jaam bu mu amoon mu rëcc dem wa innahu nadara in qadara alayhi an yaqta'a yada moom mu nizar ne gis nga bis bu ko jàppee bés bu jàppee jaam boobu daw dina dagg loxoom fa qaala alxasan imaam alxasanul basri nag ne waa ji nettali nañu samura samura ibn jundub moo ñu nettali qaala nee qallamaa xataba nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam xutbatan illaa amara fiihaa bissadaqa wa nahaa anil muthla mu ne néewaana yonent bi alayhi salaatu wasalaam def benn xutba sermone def benn sermon lu dul dina ci digle saraxe Allah Allah Allah ay waay ndax ñoo ngi saraxe waay waay waay wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuuna la suñu boroom wax ñun ñoo nay yaa subhaanallah alladina yabxaluuna wa ya'muruuna an-naasa bil buxl ñun bu ñu yemoon ci suñu nay bopp sax mu moom loolu garaaw la mais dégâts yi du nekk des dégâts collatéraux mais ñun yaa subhaanallah du ñu saraxe du ñu def dara te ku ko nar def ñu ne bool yow gis nga nag taalibe yi wala gis nga ñii nii am nañ doole mën liggéey boo leen toppee da ngay mel ni ñoom du leen teree liggéey ku ñu gis nga war koo defal dara rek nga ne waaye ah, il faut lutter contre l'assistanat ah nit moom xamal ko métier moo xamal ko mu mën a napp moo gën nga koy may jën waaye yow yooyu yépp muy wax yoo xam ne boo seetee ci biir tem nga ne ci kaw nii dëkk la xam nga nit nga xamal ko métier moo gën mais waaye yow bu dee ma maroo ko xamal ci nag lii du urgence sarax ko nga nga nga dégg waa ji di la wax yooyu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam xallamaa xataba an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam xutbatan illaa amara fiihaa bis-sadaqa nii waana lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam def benn sermon xutba lu dul dina ci digle saraxe ngay waaye saraxe li muy li muy li muy fegal musiba yu nar a dal ci jaam bi bari na de laa ilaaha illallah musiba nar mar nar naa mën a këpp ci jaam saraxe bu mu taxaxe tax loolu dox digganteem ak musiba googu mu daldi agsi ci moom waaw ah mu ne moom say naa samura wa wa wanaha anil musla yonent bi alayhi salaatu salaam tamit néew na defu xutba lu dul dina ci digle saraxe ba pare mooy daa lu muy digle c'est rare mu def xutba sans mu digle ne dee leen ayyuhannaas yéen nit ñi dee leen sarax waaye nii waa la def xutba lu dul ne dina ci tere musla xam nga musla mooy la mooy mutiler mutilation jàpp nit di dagg ay loxo bi dagg surtout ñi nga xam ne rey nit ba pare di ko décapiter jël loxo bi dagg dóor tépp mu dal fee nga kii dagg bopp bi dagg cër loolu yonent nee na nii waana lu yonent bi alayhi salaatu doon xutba te ko tere nii waana nga déglu xutba yonent bi alayhi salaatu fekke ko lu dul balaa jeex dina ci tere loolu yaa subhaanallah waay waay waay xoolal monde bi léegi xoolal monde bi ñaata ay organisation walla ay mouvement yoo xam ne dañ naan dañuy jihaad ngir yàlla ngir li takuna kalimatullahi yiyal ulya loolu lañu wax waaye xoolal yi nga xam ne moom lañuy wane ci tele yeeg ci média yeeg ci réseaux sociaux yi jàpp ay nit di leen décapiter yaa subhaanallah yaa subhaanallah loolu laa la doon wax naan man moom góob ko woon ba ni ma sama sëriñ di waxe Cheikh Mouhamad Moustapha hafizahullah di ma waxee ne man it ko woon mais damaa gis ay ay cheikh yoo xam ne mooy ñoon mënoo leen tuumaal li ñii dañ ko xam nga bu man ndax dama ne ko média yii man média occidentaux yi wóolu ma leen mais ñi ñim ne ñoom la gis ñu wane ko cheikh yooyu mooy ñoom yoo xam ne ci pays arabe yi lañ ne te tamit mooy ñoo xam ne xamoon ay caaxaan moom du juddu te tamit amuñu benn intérêt naan dañuy wax loo xam ne du dëgg ñoom moom dëgg lañuy wax voilà ñoom ñu wane affaire yi di dugg gaa yi ci loolu ñuy def di décapiter nit ñi ci la door a gëmee ne affaire bi am na man it ba ma ko waxee ma gëm mbir mi léegi affaire yu mel noonu noonu mel noonu nga nii lañ lépp dañuy def ngir yàlla allah daal rey de décapiter ay nit rey nit ba pare. yeew ko ci ay oto ay pick-up di ko dawal ci ci di ko tra di ko drainer ci ci ci ci ci ci désert bi dagg loxo yi dagg yaa subhaanallah waay waay ñooñu xanaa dégguñ lii dégguñ li sayyidina Samuratu ibn Jundub radiyallahu anhu wa qallama xataba an-nabiyyu xutbatan illaa amara fiihaa bis-sadaqa wa nahaa anil muthla néewaana xam nga lii day wane ni xoolal li ci yonent bi alayhi salaatu doon insister xalama ak néewal lu mu doon def benn sermon lu dul dina interdire la mutilation yow ki ngay rey dee na ba pare dee na ba pare di jàpp di dagg jël awraam dagg jël ay bëtam fëq ko dagg bopp bi teg fële dagg nopp yi pour dans quel but yaa subhaanallah après nag kooku jàpp ne moom moo gën lu mu jëf ci bés boobu amul kenn ku gën jëf ci bés boobu yaa subhaanallah Allah Seydina Ali ibn Abi Taalib da doon wax radiyallahu anhu law kaana al faqru wallaay gis nga nit kii ñàkk bu doon nit dinaa ko dinaa ko descendre mooy dinaa ko dinaa ko rey waaye man nañoo wax de gis nga ignorance l'ignorance bu doon nit dinañu ko descendre ndax mooy mooy yi muy moo bay dangay def naan damay def ngir yàlla ndeke yow li ngay def c'est complètement opposé ak li sa boroom digle suffisait nga jàngi bala ngaa dugg ci dara bala ngaa dugg ci dara waaye noonu ñu wone ngeen def ko mise en scène macabre boo xam ne léegi yow je me demande naka nga mën a woowe léegi nga foog nit sa jëf jooj ci la nit ñi embrasser l'islam bi ngay woote non non looloo tax ñu naan diine de feu de sang la yow xanaa xamoo li ngay def xoolal image yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu doon sàmmonteeg image yu diine ji da'ni ya rasulallah adrib unuqa hadha al munafiq laa laa uhibbu an yaqula an-nas inna muhammadan yaqtulu ashaaba ñaata yoon nga dégg loolu ñaata yoon la seydna Xaalid ibn al-Walid ñaata yoon seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma naafiq ba lan la ko waxoon daaw xaariji bi maamu xawaariji bàyyi ko ba mu waxee yonent ba lay saab saab maanu woo te ngoon ba léegi suba ba léegi maa ngi lay xool ngay séddale waaye maandu woo ci li ngay séddale mu ne ko way xat kan mooy maandu bu ma maanduwul Seydina Xaalid ibn al-Walid beneen riwaay bi Seydina Ali euh, Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu maa ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam da'nii adrib unuqa haadha al-munaafiq bàyyi ma ma fëgg doq naafiq bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne déedéet ndax benn bi ñu ne mu ne sa yaxruju min di di haadha ar-rajul qawmun tahqiruuna salaatakum ma'a salaatihim wa tahqiruuna siyaamakum ma'a siyaamihim ilaa axiri alxadiis mu bañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi bañ voilà kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy affaire bi loolu mooy li nga xam ne mooy affaire bi mu ne booyo déet déedéet déedéet loolu duma ko def ndax bëgguma bu leen ko rey ndax laa uhibbu an yaqula an-nas inna muhammadan yaqtulu ashaabu ñoo xam ne crime liñ def kooku moom liñ def mooy àtte mooy ñu rey ko képp ku ne yonent bi alayhi salaatu salaam yow maanuwoo kooku àtte mooy ñu ñu dagg bopp ñu dagg bopp mais yonent bi alayhi salaatu salaam dañ biir ndax bëgguma ñu nit ñi xamul l'islam dañu naan Seydina Muhammad ndekete moom day rey saxaabaam yi yow bu dee loolu xoolal loolu xoolal loolu te loolu loolu du jeex du jeex ay exemple yu mel noonu yow nan ngay kiiwee décapité ay nit def ko ci internet bi fu ne ba pare ne gars yi dañoo war a dugg ci l'islam nan lañ ci duggee nan lañ ciy duggee ak ces images là mais c'est c'est terrifiant ci lan nga leen di woo venez faire comme nous venez décapiter les gens loolu nga woo yaa subhaanallah kon Seydina Samura boobu xadiis bi bokk na ci yi nga xam ne leer na ne Seydina al-Hasan al-Basri radiyallahu ko ci Seydina Samura ibn Jundub kon moom waxoon naa dafa newoon Basra la wàccoon bi après mooy ginnaaw mooy jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu ku taroon la nag moom Seydina Samura mi ci xawaarij ji muy espèce nit ñooñu ñu la wax sànq yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ci ndiggu waa ji ki ne woon yonent bi aleyhi euh, ku ku ku ku mujj ku mujj ko ko ko kii dina génn ci ginnaawu ndiggu waaj ay nit ñoo xam ne yéen saxaaba yéen du man du yow mi may déglu du keneen yow Seydina Seydina Abu Bakr Siddiq la yow Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali Abu Zar Seydina Muawiya Seydina Muawiya Seydina Muaaz ibn Jabal la ne gis nga yéen Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ibn Ummi Abd Abdullah ibn Mas'ud ibn Umar ñoom ñépp tahqiruuna salaatakum ma'a salaatihim yéen bu ngeen bu ngeen jullee yéen bu ngeen gisee naa se ci xawaari joo di julli yéen ci seen bopp seen julli gi ngeen julli julli deen koy xeet ñun ñun duñu julli comparé ñun dafa ñu dara ndekete yoo château de cartes la rek du dara apparence la dara baaxu ci du weesu fii de laa yatajaawazu du dépasser seen put yiñ ko doon jullee du fa dépasser du dépasser fenn ñooñu nag xawaari jooyu moom mii di Seydina Samura ku taroon la ci ñoom ku taroon la ci ñoom ku taroon la ci xawaari jooyu yeneen ci ma lay bu leen fekkee mooy kii leen di njëkk xeex ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib moo leen daldi woon faagaagal waaye desoon nañu ñoom xawaari ji te seen jëf ba léegi ju ñaaw du deñ di nekk ci umma bi ba léegi nii dangay gis xeet yu mel noon ay xawaari dëgg feeñ ci réewu jullit ñi nga xam ne boo leen gisee yow seen pratique religieuse yow da ngay xeeb sa bos comme ni yonent mi aleyhi salaatu salaam wax waaye nag xam-xam moo fa newul moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas loolu la xoon Seydina Ali na Abi Talib radiyallahu anhu bàyyi bàyyi ma ñoom bàyyi ma dem jox ma ndigal ma dem gisee xawaari ji jamonoy eh, Seydina Ali bi nee xalif xawaari ji ne foofu noon ay Kufa ki Basra ak yooyu mu ne ko may ma Basra bàyyi ma dem mu dem mais seen masala yi ñuy jàpp leen la ñuy xam téye ci mooy ki ne ku gisul ni ñoom baaxoo tey baaxoo googu mooy fexe la cee def yéefee ba jar naa rey noonu lañ def ba rey Seydina Ali ibn Abi doon jéem rey Seydina Muawiya far far mu rëcc rey ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum ndax ñoom mooy doo yéeféer nga te boo xasee nekk yéeféer ci ñoom même boo taxawee ci jàkka ji di julli ab naafiq buy julli nga yow damu ko xalaal sa deret dagam na bu yàgg loolu moo tax ñi comprendrewul dara nag moo tax suñu jamono jii ñu nekk ñoom ñooy yéemu naan mii naka la ay nit mën a fekk ay nit ñuy julli biir biir Bagdad biir Arabie saoudite biir Liban biir Syrie jour ajjuma imam bi xutba nga gis benn kamikaze bu fa dóor bombu gaayu tas te ñu ne au nom d'Allah lañ ko def ba pare revendiquer ko mooy loolu ñi xamul dëgg-dëgg ñi xamul lis ñi xamul maaxallaa maaxallaa xamul daa moo tax on trouve pas des des ñun ñun suñu questionnement yi amuñu réponse ndax jànguñu léegi fu ñuy jéem a xam ay orientalistes kazzabun yu bari ñi nga xam ne ñu ci ëpp ay waxkat lu amul lañu seen ñoom it seen idée lañ ñoom ay fanatiques lañ ñoom it ci seen côté idéologique même bu dee ne ñoom moom duñ jël arme mais idéologiquement parlant ay fanatiques lañ ndax ñoom benn seen façon. seen façon yooyu méthode la yor boo xam ne nee moom lañuy ñuy ci terrain yi dañuy am ay préjugés ñëw appliquer ko seen méthode yooyu ci science sociale ngay jàng ba kële ñëw indi contre la méthode contre la méthode mooy ne yow da ngay ñëw di dem fenn yoraale say bagage ne man bu ma nee nii naa koy tërale te mbir yi demewul la mbir balankoo ki dañ koy xam ba pare est-ce que yow sa méthode yi nga yoroon avant dina dox ci bii wala déet mais nga ñëw du ñëw man sama laboratoire laa boo xam ne nii rek la mën a traité mbir ku ñëw ma dugal la foofu bu baaxul mooy baaxul bu ko man na traité baaxul ñoo it ay kànnaa buuna lañu moo tax seen seen analyse yépp c'est presque faux léegi nag ci ñooñu la ñuy mujj tourner ñoom la ñuy woo ci plateau télé yi di leen woo ci rajo yi bu dara xewee ñuy jéem expliqué expliquer loo xam ne xamuñ dara ndax xam nañ quelques mots yu arab ak naan way man moom Mouhamad laa tudd way je jeune je né en Algérie way j'ai fait mes études là-bas j'ai fait en Algérie ça veut rien dire j'ai fait mes études à la Mecque ñun ay complexe lañ mooy ne mbir yi loolu xam-xam bi moom gis nga nit ku nekk man man euh, man nag bon jaami'u Medina laa jóge jaami'atu Medina laa jànge yooyu da gis ñu bari ñoom buñ gisee loolu rek dañuy non mbir mu di lool lisaanul fataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu falam yabqa illaa zaahiral wajhi wad dami wala lool li mu waxoon mooy ne gis nga nit moom sa waay pëndal yi yëpp ko na wax rek ñu xam na jëf te wax ñu xam ndax kii xam naa xamul quant man je suis donc je suis sorti de yooyu amul de Harvard yooyu dindil sa air yi ngay rouler yooyu waxuñu ko yow defal ñu gis pratiquer defal ñu xool waxal ñu dégg ndax xam ndax yow xam nga am xamul léegi njàng mi daa tax fi yow yooyu njàng yooyu nit nit nit ngir mu xam jarul muy jaar ci daara yi ah. non yii ñuy wax nii yooyu pour am diplôme kese la pour am diplôme kese la preuve bi mooy sa sa cours cours ya nga jàngoon licence ba nga newee doctorat fa wax ma la doctorat première année de licence ba nga defee premier semestre nga fàtte yow second semestre ba nga ci nee nga fàtte la nga jàngoon premier semestre ndax yow l'essentiel moo doon nga am bon na génn noonu lay demee cursusam yëpp bañ na docteur la mais loolu dalaa def borom xam-xam mais defu la ko am nga diplôme bien sûr mais amoo xam-xam à dire amoo xam-xam léegi nag bu ñu kenn rey waaye magistère la am feew ak waaye fee non l'essentiel mooy ne ana lan la lan nga xam waneel waaw les livres au feu le savant au milieu ñu xool yow loo man loolu la moo tax gis nga l'ignorance fi mu dugal gars yi dafa bari ñun suñu àddina bi lool la alors que yow boo xamee ne gis nga gars yi seen idéologie mooy idéologie ñu bari mooy idéologie xawaa xawaari ji booy wax nag gars yi naan non du ñooy xawaari yow est-ce xawaari jii nii buñ la doon wax doon ñoom dañoo nanguwoon turu xawaari mais moom la ñu l'hypocrite nga fam na yow naafiq mos nangu na ko nga ne Abdullah ibn Ubay ibn Salul nga fam na yow bëggoon na naafiq Abu Jahl ndaa bëggoon ko Abu Jahl mais pourtant moo c'était lui Abu Jahl le vrai mais nangu est dañ naan mbir mi bala moo nekk ci këni nii rek daa fekk waa ji nangu déedéet moo tax gars yi gis nga l'ignorance googu ñu am moo xamee lool nag yow ñu ñi amoon les mêmes idées ñoo rey Seydina Ali ibn Abi Talib ñoo ko fekk comme niñ gisoon tarjamaam mu de mu muy wër ci mbeddu Kuufa yi di yee ñi ngir ñu jóg julli fajaat ñu dóor ko jaasi ñu ndax lan ñun suñu idée bi àndu ci def na lii ñun ànduñoo moom ci idée boobu kon léegi yéefér la da kiiwam deretam dagan na ñu dem rey ko ñaata saxaaba lañ liquider ñaata saxaaba lañ rey ci loolu mais yow bu dee yooñu ñu borom idée yooyu Seydina Ali ibn Abi Talib ya lañu nangoo faat Seydina Usman kan moo rey Seydina Usman lu dul loon mel noonu rek c'était les mêmes même rek même idée yi la war rek Seydina Ousmane nga xam ne ndox mi nekk Medina moo ko jënd jox ko julli ñi ndox moomu noonu ñu mujj tere ko ko ne ko doo ko ci doo fi naane ci ndox moo xam ne kat ndaxa mu non subhanallah ngi mel ni ñu ne le Seydina Ousmane jël ne lyonnais yi waxuma la lion de Ronaldo yéen ñépp région bi maa leen di jox ndox kenn du fay ñu dem ba ñu biir ba àddina soppeeku ñu ne ko yow ndox moomu sax coupé nañ sa sa robinet kër doo fi naan mu mar kaas bu mu naan rek ñu ne ko doo ko fi naane mais ñi ko rey ñoon doon ko tere loolu la ñeen idée lañ ñoroon yu dul idée yi fanatis yooyu fanatique tig yooyu ak yu borne yooyu ak yi nga xam ne pourtant jàppoon nañ ne ñu ngi defar ngir l'islam moo tax waaja waaja xoola waaja yaa subhaanallah waa waa nga uh, uh, ban moo ne damay wër kaaba gi day dégg benn waay mu naan mu naan mu naan maa ngi naan day ñaan yàlla di tàll loxo yi loxo yi am problème dafa am problème mel ni ku xaw a gaana mu naan allahuma di ñaan naan yàlla yàlla maa ngi lay ñaan waaye xam naa ne li ma lay ñaan dooma ko defal nee na mais ma ne subhaanallah daal di ñëw ci moom ne ko mais góor gi looy wax ni mu ne ko ndax man damaa bokk ci ñi nga xamante ne nii taantu damaa jam Seydina Usmaan wax jam yu bay yoo xam ne nee na yenn yi pour l'islam yenn yi pour moom ba mu ko defee loxo bi yàqu moo tax mu naan moom ci boppam reconnaître na crime bi mu def moo tax muy ñaan yàlla naan maa ngi lay ñaan te naa ne doo ma may li ma lay ñaan mais ñooñu ñëpp lan moo leen yóbbuwoon ci loolu lu dul l'ignorance lu dul l'ignorance kallama xataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa amara bis sadaqa wa naha anil muthla ahmad imaam Ahmad ibn Hanbal muy xadiis boo xam ne bu wér mu jaar ci Qataada yaa subhaanallah xoolal ma lool rek xoolal ma lool kon nag gis nga euh, l'ignorance bi metti na nañu jàngite bañ a bàyyi bañ a bàyyi fontu yi ñun duñu jàng ndax duñu jël temps bi jàpp nañ ne jàng bu ma déggee ñaari xadiis fii ñetti toog fii dégg conférence dem fekke ñaar commencé kii di yor wa kii si kim wàcc tubéy après loolu doy na manaan masha allah fu ne di wax astaghfirullah di sëgg ko kii di parfum yooyu yu baax la mais nga foog nga jàpp sa bopp ne boroom xam-xam nga yow anta maghrur yow yaa nax sa bopp dëgg dëgg dëgg xamagoo dara wàccal nag sur terre te xam ne xamagoo dara kon nañu xam ne mbir yi ngal la waay gis nga àddina bi moom l'islam beeg yépp ci yam ñi xamul woon ñi xamul dara bu ñu tëjoon seen gémmiñ dëkk bi dox waaye nag du seen intérêt ñuy tëj seen gémmiñ ndax ku ci nekk sa bakkan moo lay conduire te képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii dangaa def sa bopp wu fas def sa bopp aw fas waruwaay laxaab sa bopp amoo kenn koy jël jox ko dénk ko laxaab yooyu ngir mu conduire la lu dul sa bakkan ci teeni la lay jëme loolu nag moo bari suñu réew mi de moo bari suñu àddina bii te nag ay dégâts yoo xam ne du yem ca ayu ña ko causé la ñaata bakkan lañ fi éliminé ci noonu yaa subhaanallah